ii kon li mu wax noonu la waaw araahu lam yazid fiihi shay'an wa lam yanqus man gis naa ne Aisha kene nam ñu ko nettale woon yaa am na at at ni mu ko nettalee tey amul lu mu ci yokk amul lu mu kon kii lii yor saa salama ko xoola imam xoola imam al-Bukhari rahimahullah ci kitaabul i'tisaam ni mu ko indee sayyidatu Urwa radiyallahu anha rahimahullah Eh, bi nga xam ne ci la ma Sayyidatu Aisha wax lool ci ñaareel bi ne ma demal dégg naa mu ngi ñëwaat laajaat ko ci xa hadis boo bëyee <laughs> waaw <laughs> waaw demal demal demal nga laajaat ko hadis boobee nee na mu ñëw laaj ko fa haddathanii bihi ka nahwi ma haddathanii mu man Urwa mu laaj mu tettaliwaat moom Abdallah ibn Umar Amr bokk radiyallahu anhu waa hadis bi comme ni mu na ko nettali woon fa ataytu Aisha fa akhbartuha fa ajibat nee na ma ñëw Sayyidatu ko nekkuloon day doon yori këyit de non non non dégg <laughs> loolu boo ko yéem quoi affaire bi yéem ko fa qaalat mu ne wallahi laqad hafida Abdullah ibn Amr sayyidatu Aisha ne wallahi wat naa ci yàlla ne Abdullah ibn Amr takk na waxu yonent bay saa saa yii de yonent saa saa ma ko wax daaw la ko waxoon affaire bi yéemu <laughs> na ma barke ma ko doon door a dégg néew ñaa ab at mi laa yàgg ko ko yokku ci dërëm as lëf wàññiwu ci as lëf non lii moom mooy Abdallah ibn Amr wallahi takk na mbir yi takk na waxu yonent bi akbar <laughs> yaa hawla wala quwwata illa billahi al-ali al hmm? la hawla mooy lii la de xam-xam des koy takk quoi mais boo waxee tay bu subaa ñu laaj la ngay nakki nakki mooy sawaay yow tu takk rien <laughs> ah la hawla wala quwwata hmm? illa billahi al-ali al-azim eh, hadis bi nag hadis bu rëy a rëy a rëy a rëy la waaw allahu akbar bu rëy a rëy eh, parce que am na baxs bu ama ama ama am solo bu ci al imaam al-hafiz Ibn Hajar fi kitaabul intisaam eh, Allahu akbar mais loolu buñ ko naree jël xam naa dañ ciy wax rek lu gàtt quoi parce que vay euh, ñu ngi ci bref <laughs> commentaire euh, allah allahu akbar <laughs> allahu akbar <laughs> mooy en fait euh, bi ginnaaw bi nga xam ne ci lañ gis lii lëkkaale mag suñu bunt bi mooy comme que ne xam-xam li muy bari ngëneel gis nga boroom xam-xam yi bés bu ñu sàgganee wala li euh, Omar ibn Abdul Aziz wax na ngeen feeñal xam-xam de na ngeen defar jataay yi xam-xam ba nit ñi parce que xam-xam du réer lu dul mu nekk secret ci ñeen lañ xadiisu Seydina Abdallah ibn Amr bi ñëw di ñu wan ne borom bi dafa am processus bu borom bi di xëcc xam-xam boo xamante ne nii ci lay jaar waaw mooy day faat boroom xam-xam yi waaw par kenn kenn bu kenn yaakaar ne da ngay gis boroom xam-xam boo xam ne de ut na xam-xam ngir yàlla nga iñaane ko tax xam-xam ba taxu ci xolam génn déedéet loolu da ngay sonal sa bopp iñaan da koy yokk waaye yow moom da lay wàññi waaw allahu akbar waaw ñu xam ne kon borom bi ni muy yëkkatee xam-xam xadiis bii di wane ne du ñëw rek xëcc du ko noonu waaye da koy xëcc ci nan ci di faat boroom xam-xam yi par ndànk-ndànk waaw moo tax al ibn Abu Darda soloo na lu mel nii raf'ul ilm dhihabul ulama li nga xamante ne nii mooy yëkkati xam-xam ni muy deme mooy ah jamuk boroom xam-xam yi Sayyidina Hudayfa mu ne qabdul ilm qabdul ulama li ñuy xëcc xam-xam mooy boroom xam-xam yay dem al imaam al na ko noon al Ahmad soloo na jële ci ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne hal tadruna ma zihabul ilm zihabul ulama est ce que xam ngeen lan mooy demuk xam-xam mooy demuk boroom xam-xam yi bu ñu faatoo kon euh, kon loolu lu ama am solo la waaw <laughs> mooy xam nga am na xadiis bu kii doon wax abu umaama al-bahili yonent bi alayhi salaam doon wax ne nu mu tudd Euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, da wax ne dañuy yëgati li nga xam ne mooy xam-xam waaw des koy yëkkati waaye na lan lañ koy yëkkatee mooy. Euh, téere yi boroom xam-xam yi dañuy dem dañuy dem waaye téere yi mën na fee des mais bu téere yi desee te ña ña ñam nekk seen biir xamuñu ci dara lu mu leen di jariñ du leen jariñ dara waaw moo na al imaam al xaafis na xajar rahimahullah mu ne euh, li nga xamante ne xadiis yi nii day wone ne affaire bi daa am tadwijiyan waaw waaw këni loo xamante ne par ay étape la parce que bu borom bi xëccee boroom xam-xam yi ñan ñoo fi des ñi xamul dara waaw ci ñi xamul dara fii des après ñoom dañuy dëgëru fit nag parce que moom la ima Umar euh, ibn Abdul Aziz doon wax ne xam-xam du réer lu dul mu nekk li nga xamante ne nii mooy sirr <laughs> waaw mu nekk parce bu boobaa bu nekkee ñee ñooy feeñaa ah, bu ngeen feeñalul seen bopp yéenay fe ñoom ñooy feeñ ñoom euh, euh, mooy feeñ moo tax euh, lii nii al imaam al xaafis ci gàttal mu ne yumkinu an tunzala hadhihi al ahadith ala tartib fi al fa yakunu awwalan parce que daa am xadiis yoo xamante ne nii euh, yi nga xamante ne euh, yoneen saa salaam Seydina Xuzayfa doon na yoneen saa salaam nee na l'islam day ràpp comme ni nga xam ne moom la yére bi mooy euh, wax yu saw bi mooy garniture yi ñu def ci wala kii nu mu ay rafetal yi ñuy def ci yére yi noonu muy ràppe ah loolu la lislaam bi di ràppe par ndànk-ndànk te loolu mooy Euh, affaire bay dem ah waaw affaire bi mooy dem taw fàttalikul ne yonent saa doon na wax ne am na mbooloo moo xam ne du ñu deñ di nekk ci yiiw nekk la tazaalu taa'ifatu min ummati zaahiriina hatta ya'tiya amrullah ta amrullah boobu mooy ngelaw lool di ñëw di faat nit ñi du dañ di nekk benn mbooloo ci sama xeet di nekk di féete kaw di topp ci li ma ne ba ni leen mbiru yàlla di di dikkee benn ba hatta taquma saa waaw kon loolu la quoi mu des imaam al-Hafiz kon mu ne lii dafa am ay boo seetloo xadiis yi dafa am ay eh, ay ay étape bi awalan raf'u al-ilmi bi qabdi al-ulama al-mujtahidin al-ijtihad al-mutlaq thumma al-muqayyad mu ne dañu yëkkati xam-xam ci nii borom bi day jël borom xam-xam yi nga xam ne dañu am darajatul ijtihad yi nga xam ne mooy yu yu mag yi ñu joyal yi comme ñoom imaamu Abu Hanifa ak imaamu Malik yu mel noonu rahmatullah alayhi ginnaaw gi mu yëkkati ñi nga xam ne mooy bi ñu xam ne mooy dañ koo tënk ñoo xam ne àgguñ foofu waaye je euh, ñoo nekk seen suuf borom bi xëccu ñooñu mu ne saaniyan ida ida lam yabqa mujtahidun istawaw fi taqlid bu dee amatul nag benn mujtahid moo xam mutlaq wala muqayyad koo xam ne mujtahidu mazhab la moom lañ naan muqayyad bu ñu tënk wala koo xam dafa joyal moom ci l'islam bi yëpp la man bi bu yoree alquran ak sunna da koy doy mu mën cee génnee atteeg yooyu yëpp bu ñoo ñëpp demee nag luy des mujtahid yo jeex mooy dañuy ñëppay tolloo ci di nekk ñoo xam ne dañuy taqlid mooy dañuy topp rek li fi ne woon lakin rubama kaana ba'dul muqallidin aqrabu ila bulughi darajati al ijtihad al muqayyad min ba'd mu ne waaye lenn ci euh, ñi nga xam ne dañuy topp nekk di suivisme googu di topp mazhab yi wala boroom xam-xam yi am na ñoo xam ne ñoom ñoo gën a jege darajaay ijtihad bi nga mujtahid bi nga xam ne moom dafa tënku ci mazhab benn ci mazhab yi que ñenn ñi da ngay gis ne bokk ñoom ñëpp yemuñ daraja mu ne wala siyama ida farana ala jawazi tajazul ijtihad bu dee ne euh, nangu nañ te wax nañu ki possibilité xaaj-xaaje walaa walakin euh, li galabatil jahli loolu ak comme que nag bu boobaa day fekk lii noot mooy ak réer dañuy jiital ahlal jahli ñi nga xam ne ñooy waa réer amsaalahum waa waa réer bokk yaq yaqdimu ahlul jahli amsaalahum voilà comme que moom mooy daj mooy ëpp te gars yi ñooy nome rek voilà ñi nga xam ne jël ay fii c'est lui le mufti de nangam biyaaru nangam alors que loolu amatul benn solo parce que ña leen fal xamuñu dara ñu fal ñoo xam ne xamuñu dara ay ay jàppal ma jàpp lañ waaw mu ne wa ilayhi te ci lool al ishaara moom la xadiis bii di junju naan di bi qawli ittaxada naasu ru'usan juhaala ni ñu jàppe ñoo xam ne ñoom ñu xamul dara ñu leen di jiite ñu leen def leen ci wàllu diine voilà taw créé yoo xam ne bënd bëndub décret président boo xam ne caaxaankat la dëkk ba caaxaan kese lañ nekk ut yoo xam ne même bu dee am na lu mu leen tanee ci wàllu diine waaye amuloo ragalug yàlla lépp lu xaram moo leen koy daganal di leen bi leen di leen minimiser yàlla yi waaw bu sañee sax ñu ne woor day wàcc produit productivité wala yu mel noon mu wax wala iyaazu billah mu ne wa hada la yan fii tar isa ba'du man lam yattasif bil jahli tam mu ne lii nag dàqul ne léeg-léeg ñu fal ñoo xam ne même bu dee ne ak réer am nañ ko waaye matawuñ comme ni ñu ñële gën a màgg ko waa ci réer kamaa laa yamtani ut comme tamit du du tere tar isa man yunsabu ilal jahli fii fil jumla fii zamani ahlil ijtihad comme ni nga xam ne tamit jamono ijtihad yi nga xam ne boroom xam-xamu yu mag yi alhamdulillah yam darajatul ijtihad ñu ngi fi léeg-léeg nga gis ñu fal koo xam ne eh, da ngay xam ne kee moom amul niveau ah. <laughs> kee moom parce que ah politique bi mooy fal rek hmm? mu ne waqat axrajata soloona ibn abdul bar al imaam ibn Abdullah fi kitaab al ilm min tariq Abdullah ibn Wahb muy Abdullah ibn Wahb mi ngi doon al Misri mu ne sami'tu Xalaad ibn Salmaan al-Hadrami yaqulu haddathanaa Darraaj gisoon nañ ko ci jotaay bi Abu Samh yaqulu ya'tii ala an-naasi moom mu naan dina ñëw ci zamaanun yasmunu ar-rajulu raahilatahu voilà hattaa yasiira alayhaa fil amsaar nit ki day duufal ab ab ab ab war waayam ba ni nga xam ne loolu lay wër ci gox yi yaltamisu di làmb di ut man yuftiihi bi sunna qad amila biha koo xam ne moo koy wax leeral ko ci sunna bu leer mu mën koo jëfe fala yajid illa man yuftihi bil dhann du trouver du dul koo xam ne la koy ubbee loolu ci njort kese la koy teg waaye du xam-xam <laughs> mu ne lii nag fa yahmilu anna al muraada al aghlab lii liñ ci jublu mooy li li euh, yanu ko ne liñ ci jublu mooy li ëpp quoi <clears throat> al akthar ni ci ñaari xaal yëpp wa qad wajada mu ne lii nag trouve mashahidan su summa yajuzu an yaqbida ahlu tilka sifa léegi mu ne lii nag dañ koy fekk waaye c'est possible que après borom bi daal di yëkkati sax ñu mel noonu ñi nga xam ne wala yabqa illa al muqallid as-sarf koo xamante ne moom moom moom suivisme kese lay liggéey waaw mu ne waxina idin bu boobaa nag yu tasawwaru la ñuy imaginer xulwu zamani an mujtahidin hatta fi ba'd al abwaab bal fi ba'd al masaa'il ba nga xam ne addina bi day rap ngay fekk koo xamante ne nii ab mujtahid la ku la mën a ubbee ci diine lu leer wala koo xam ne mën naa yulli dayu coonoon ci texte yi ba li nga xam ne xattaa ci yenn bunt yi sax waaye waxuma la bunt bunt daa yaatu waaye bunt yi ci biir masala boo xam ne comme ci kitaabu tahaar buntu njàpp rek nga laaj koo xamante ne wala ay ay waaye xattaa loolu sax doo xam doo gis ku ko maîtriser waaw waaw mu ne walaakin waaye yabqa man lahu nisbatu ila al-ilmi fil jumla waaye daam ñoo xam ne danañ leen ndax rek daa di leen euh, général di leen askanale xam-xam noonu rek d'une manière générale summa yazdaadu affaire bi nag di gën a empirer wu hiina idin ghalabatul jahli voilà <laughs> li nga xam ne mooy ak réer ni muy ni muy noote wa tar isu ahli ak tamit ah léegi ñuy fal ñi nga xam ne ñooy waa réer summa yajuzu an yaqbida ulaika après nag mun possible ñu daal di borom bi daal di faat ñooñu hatta la yabqa minhum ahad hatta ñooñu sax kenn du ci des wa zalika jadirun bi an yakuna inda xuruj dajjal mu ne loolu nag c'est possible mu nekk jamono ji nga xam ne ci la dajjal bi génn aw ba'da mawti isa wala alayhi salaam ginnaaw bi sayyidina isa ñëwee ba génn àddina wa hiina idin mu ne bu boobaa yetu sawaru la ñuy la ñuy imaginer xulu zamani eh, jeexu jamono ji am man ci koo xam ne yunsabu ilal ilmi aslan ku ñuy askane la xam-xam ci cosaan summa tahub bu léegi nag ginnaaw googu nag ci lay upp ar riix ngelaw li fa tuqbadu kullu mu'min mu daal di taqbidu kullu mu'min képp kullu mu'min képp kuy wéy ngëm yàlla mu daal di lay faat wa hunaaka te foofee yatahaqqaqu xulwul ardi an muslimin fadlan an alim mu ne boobu nag te lay gën a nekk loo xam ne lu leer la nekk fi mooy jeex ak wéetu suuf si ci ab jullit yàlla tere na nga naan ma boroom xam-xam waaye yàlla tere nga naan ma ci ab mujtahid wu des nag shiraaru naas fa alayhim taqumu saa ci ñoom nag la saa di taxaw te mooy daroo dalay booleel ñaari xadiis yooyu ñu la waxoon <laughs> waaw voilà kon loolu la al imaam al xaafiz rahimahullah nen laa tazaalu ta'ifatun min ummati boobu ak xadiis yi boo ko boolee mooy noonu la en tout cas daal lim ci man di nekk lenn la yenn saa sax li ñu wax leer na mooy day jël boroom xam-xam yi noonu lay xëcc xam-xam bi voilà ba yow da nekk gox yoo xam ne dalay leer ne diw mii bi mu génnee àddina. yàlla xam na ne bu ñu waxalee dëgg moom suñu gox yi amul kenn ku ko remplacer waaw non terrain vide la fi bàyyi waaw ay ay jirim kese la fi bàyyi ci wàllu xam-xam waaw même gars yi bu ñu bëggee sax ku leen ko jàngal amatuñ ko waaw ku leen ko jàngal lañ amatul waaw dinañ gis nag gaa yu bari ñuy samp seen bopp di yëkkati seen bopp di wootewu waaye wax dëgg yàlla xam-xam ba ñëwatu fa wal iyaazu al imaam al xaafis mu ne wa fil xadiis aydan xaddu ahlil ilmi wa talabati ala axdi ba'dihim an ba'd mu ne xadiis dañ ciy jànge mooy comme sayyidatu Aysa lim dem di jële ci ibnu Amr di ñaax boroom xam-xam yi ak sàkkatu xam-xam yi ñuy jële ñenn ñi ci ñenn ñi sayyidatu Aysa saalibi la saa saa gis nga ni mu takkoo woon ak moom eh, Abdallah ibn Amr takkoon na ak moom te xam na li mu jëlee ci moom mu xamal ko gëneel googu mooy li ñu doon wax waaw dañ ciy jàngi tamit li nga xam ne mooy xabaar ngëneelu nangu ngëneelu sa mbokk loolu du def lu dul yokk la voilà mu ne wa fiihi nekk na ci xaddu mooy wa fiihi shahadatu ba'dihim li ba'din bil hizz wal fadl waaw bokk na ci wàllu doon wax sànq lenn boroom xam-xam yeeg yooyu ñuy sàkkukatu xam-xam yi bu ngeen gisee koo xam ne ràññee yi am na lu ko borom bi ràññee lool nga nangu koo seedal koo xam ne sax newu fa parce que sayyidatu bi muy wax lii Urwa sayyidna Abdallah ibn nekku fa sax voilà mu ngi noonu radiyallahu anil waaw mu ne wa fii haddul alim taliba wa ala al akhdhi an ghayrihi li yastafida ma laysa inda mu ne dañ ciy jànge li sayyidatu Aisha wax euh, euh, doomam ji ne Urwa ne ko demal Abdallah ibn Amr kat nee nañ mu ngi ñëw takk na xam-xam bu bari ci yonent saa sallam demal nga laaj koy mbir ci wàllu yonent bi saa sallam takk na lu bari mooy boroom xam-xam bi dañ ciy jànge ñaax bu mu war a ñaax ay taalibeem amul ne man rek a fi nekk ku fi jële ci keneen muy mer bu déggee ne sax déw taalibeem benn daa demoon fekke jataayu diine keneen wala conférence su keneen mu mer kooku day wane ne kooku xol bee mer xol bee bon xol bee baaxul yiw nawu ci wala boog ah nekk na koo xam ne am na feebar bu garaaw bu ko dal voilà Sayyidatu sax dafa yónni taalibeem bi ngir mu dem nekkul ngir dem di piéger waat ngir dem jële ci moom xam boo xam ne amu ko moo tax loolu la mooy da koo amul parce que bi Abdallah ibn Amr waxee azamatu mooy affaire bi ko yi mag ci moom moo tax mu bayoon ko ne eh, loolu est-ce que juumul jaawale ko li nga xam ne moom lay jëlee ci ahlul kitaab waaye bi mu ko waxaalee mu ne laay waat naa ci yàlla ne Abdallah ibn Amr rek takk na waxu yonent bi alayhi salaam voilà mu ne wa fii tathabbutu fii maa yuhaddithu bihi al-muhaddith idha qamat qarinatu adh-dhuhuli wa mura'atu al-fadil min jihati qawli Aisha idhhab ilayhi fa faatihu hatta tas'alu 'an al-hadith mu ne dañ ciy jàng tamit leer bu hadith waaw leerlu xam-xam bu dee ne am na leneen loo xam ne lëkkaloo boo xam ne mën naa tax luy wane ne ah est-ce que waa ji juumul mooy Sayyidatu Aisha comme am Abdallah ibn Amr doon jëlaale tamit ci waa ahlul kitaab muy ragal ne est-ce nekkul koo xamante ne nii eh, dafa jaawale mbiri waaw ak tamit di bàyyi xel di sàmmonteeg ki nga xam ne boroom ngëneel la moo tax Sayyidatu Aisha ne ko izab ilayhi fa fatihu demal bul dem ne ko eh yow la nga waxoon waaw waaw nga ubbee waxtaan ak moom ci walla ba niñ koy laaje mooy jaar bul ñëw rek dugg ci lool jaar leen waxtaan ci leneen après nga dugg ak moom ci loolu daal di koy laaj loolu lépp dafa am solo dafa am introduction nooy tàmbalee xam-xam ak nooy waxtaane waaw waaw ñëwul rek ne ko tàmbalil boo ñëwee rek euh, euh, nga wax ak moom lii déedéet mu ngi noonu quoi waaw akbar ah kon nag te gis nañ fii lii day wane di wax ci diine tamit luñ ciy jànge ci loo xam ne te woo ko ci xam-xam ittaxala naasaru ra naasaru uusan juhaala ñoo xam ne xamuñu dara ñuy wax ba ab taw ñuy ubbee nit ñi fa fekk ñoom sànku nañu adallu ñu sànku nit ñi moo tax képp koo xam ne yow sa bakkan ngay topp boo ñëwee laaj masalam diine laaj ko koo xam ne leer na la xam-xamam leer na mu wax la waaye lim la tontu neexu la parce que dëppoo la sa bànneex nga seeti ñoo xamante ni nii am na ñoom dañuy dem keneen waxaat leen la même chose keneen waxaat leen la même muy seet kenn ci fukk yi muy laaj kenn rek ku ànd ak bakkanam mu topp kooku kooku ku muy nax boppam waaw loolu naxul kudul boppam waaw kon loolu lu garaaw la waaw loolu moom waaw di ubbee ci loo xam ne xamoo ci dara lu garaaw la waaw Allahu akbar <coughs> Allahu ta'ala a'lam <laughs> Ah, Allah wallahu ta'ala a'lam waaye bokk na leneen luñ ciy jànge mooy ngëneelu Abdallah ibn Amr ibn al-As ak takk nga xam ne moom la takk xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ni nga xamante ne noonu la ko jàppe woon ba bi mu ñëwee di ko nettaliwaat amul benn xaraf boo xam ne lu mu ci yokk wala bu mu ci fel voilà Sayyidatu Urwa it dañuy jànge ne moom Sayyidina Urwa kenn tamit taali bi da ngay wooyof bi ko Sayyidatu di wax demal ne waaw waaw mais lu ratare damaa jàpp ko waaw ak waa sëriñ bi lu tax mu may ne mu may yónni ah, temps plus daaw yónni woon na ma ko waa voilà yooyu taalibe tamit day woyof ko waa waaw taalibe dangaa woyof waaw te tamit liñ ciy jànge mooy di mooy tandikuloo nit ngay ngay ngay ngay ngay fal ñoo xamante ne xamuñ dara ci diine parce am na ñoo xam ne ñi réeral ñenn ñi mooy ay kilifa parce ñoo ñëw tagg koo xam ne xamul dara ci kanamu ñépp ne boroom xam-xam la ku ragal yàlla la ku nangam la boroom xam-xam la boo xam ne du fer te moom ci boppam xam ne ne waa ji xamul dara léegi nit ñi wóolu ko bu demee ñëw ci gox ab sëriñ la ñëw gaa yi ñëw tàntal la wala nangamal la ba pare nga ñëw tagg fa koo xam ne foofu la nekk ne bu ngi nii boroom xam-xam la lépp lu ngeen xam man ngeen ko xoolaaj te yow waa ji ferul uj yaa ko tey waaw xamul nan la ñuy jàppe xamul bee bàyyi xamu ko nga ñëw ba pare ne kooku gaa yi dem yow bu ñooñu sànkoo yaa leen sànkan ah. voilà yaa leen sànk moo tax shahada seede daa nekk loo xam ne lu màgg la fa yàlla du mees affaire boo xam ne ku nekk mooy tëb walla di seede walla diw maa ngi seede na diw mii nangam ak nangam déedéet na la yàlla tax a jóg waaw waaw <laughs> waaw te daa liñ ciy jànge tamit mooy bokk na kon ni ñuy xame ne àddina baa ngi waaju tukki mooy ñu yëkkati xam-xam moo tax hadith sayna Anas radiyallahu anhu mu ne yonent saa saam nee na inna min ashrati saa an yurfa an yurfa al ilm waaw wa yathbutu al jahl wa al xamr wa al zina waaw mu ne bokk na ci charte ashratu saa yi nga xam ne ñooy mandarga wane ne saa mu ngi jege an yurfa al ilm mu yëkkati xam-xam wa yathbutu al jahl bu ñu yëkkatee xam lan moo fi nekk mooy son opposé ak riir mooy sax daal di nag teg ay ay ay ay ay baasam nag sanc ci àddina bi nag waaye yushrabul xamr nga gis ñuy naan sàngara si ne xas waaw wa yazharu zina li nga xam ne mooy njaaloo wasaaroo moom laa la doon wax képp ku taxaw sax bi jéeroo wax naan lii rafetul yow la ñuy ñaaw li ngay wax waaw yow lii lu ci nekk yéen a waane lii lan moo ci nekk mooy ñoom garaawatul ci ñoom te ñu ëpp lool la ñuy xalaate waaw da ko fee njëkkee da ko fee mujje lii lan moo ci nekk sax dañoo célébrer amul rek ba dara jóge ci jeex na voilà bu leen fonto waaye yéen day na tardé <laughs> hein waaw moo tax te tamit dañ ci xame boroom xam-xam euh, Seydina Omar ibn Abdul Aziz doon wax euh, du sàggane boppam quoi waaw bu mu sàggane boppam mukk mukk mukk mukk mukk rien waaw bu mu sàggane boppam waaw waaw moo tax kii doon wax Rabi'a ibn Abdurrahman du sëriñ imaamu Maalik boobu <laughs> waaw doon wax wax ju ama am solo allahu akbar <laughs> cettt veenu li Seydina Omar ibn Abdul Aziz doon wax waaw ah, naan képp koo xam ne dalaa may xam-xam yellul ngay doyadal sa bopp waaw bàyyi kii di yittewoo xam-xam bi ndax lan ndax loolu li allah yu addi daalika ila rafal mi ndax loolu boo ko defee sàggane ko mooy li yoroon wax bu ñu waxee nga am non c'est que bi nangam ak nangam wala boo tax dootuma am jot non seulement moom ci boppam xam-xam bi da koy réer dootu ko ama ah xaaral tuuti nga laaj ko ci dootu ci xam dara te révisé wul ko day naaw te loolu muy def da koy day yóbbe ci ñu yëkkati xam-xam mu bokk nag ci ñi nga xam ne ci ñoom la mbir moomu jaaree wal iyaazu billah waaw kon nag nañuy waxaare xam-xam loolu waxoon nañ ci Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu waaw waaw képp koo xam ne boroom xam-xam bu faatu mu am ñoo xam ne ñu taxaw mën a jël mbiram man koo taawu mais ñoo xamante ne dara yitteelu leen lu dul mbir àjjana àddina bokk waaw mu ngi noonu te bu boobaa amul dara da ngay feeñal sa bopp du ngis tël de déedéet ngir lillah waaw ngir ñu màggal xam-xam wane xam-xam wekk ko xam ne lii mooy mbiru yonent bi alhamdulillah alayhi salaatu waaw c'est pas n'importe qui ngay bàyyi muy wax lu ko neex waaw di ñii di wax ay tojaange ñii di wax lu leen neex di caaxaan léegi nag dëgg kan moo koy wax kan mooy wax dëgg bu booba wal iyaadu billah waaw wal iyaadu wallahi billah kon xadis bi xadis la bu rëy rëy rëy rëy rëy bu rëy rëy rëy kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale kitaabul ilm waaw kitaabul ilm te tamit bala ñu jeexal ñu xam ne gravité bu boroom xam-xam buy wax te yàlla taxul parce que moom li li mooy képp ku faatu comme li boroom xam-xam yi wax képp ku réer koo xam ne amul xam-xam du royukaay moom bu réeree bu faatoo ay ayam jeex na ci moom mais boroom xam-xam boo xam ne kàccoor la bés bu fi nee lu yées nit ñi dañ ko koy roye day faatu nit ñi di déglu ay kasetam waaw di ci di di ko def dëgg képp kuy wax dëgg ñu teg la ci kanamam ne la déglu moo la gënoon a xam ñépp moom mi ñépp xamoon nitu yàlla bu mag bi nàngam moo wax lii alors que li mu wax yëpp waxi caaxaan la kooku day faatu ay bakkaaram wizruhu wa wizru man amila bihi di ko fa fekk waaw man sanna fil islaami sunnatan sayya fekk ko fi waaw tëree ci l'islam tëralin wu yées day faatu lu li di ko fekk fa mu nekk moom waaw bàkkaaram di ko fa fekk ak bàkkaaru képp ku ko ci topp ba yawmal qiyaam loolu mooy gravité wu boroom xam-xam boo xam ne dalla wa adal dafa sànku ba pare di sànk nit ñi moo tax nit buñ la yaajee la imaamu Maalik waxoon waaw al futya ñu lay laaj ci diine mu ne képp ku ñu laaj na nga jël àjjana teg sa dejoor jël safara teg sa kanam nga teg ko sa kanam sa càmmoñ nga xool nga yaay tànn nag waaw boo tànnee boo tànnee àjjana mooy nga tànn bu dee liñ la laaj xam nga ko nga tontu te yàlla tax boo ko xamul nga ne xaw ma mais di tato ne ak tamit di wax loo xam ne leer na li lu lii waaye ngir looy am ca poosu nit waaye considération booy am ca xe sa xolu ña lay ngay wax loo xam ne leer na la ne borom bi waxul loolu waaw nga jël aayaay yàlla yi waaw jël xadiisu yeneen tubaab saa salaam waaw di ko firi nu mu la neexe ak ña nga xamante ni ñoom ñooy lay niinalal sa ceeb nañu ko bëgg ngir lalal seeni caaxaan wëyal seeni caaxaan ba pare nga màbb diiney l'islam loolu jar na ko ci loo xamante ne léegi nga diyee waaw léegi yàlla rey la bu boobaa booy waaj a dee eh, eh, gis nga li nga masoon a jàll yëpp day mel ni benn tierce bu jaar sa kanam nga naan yaa hasrata ala ma farratu fi jambillah waaw bu boobaa ngay woo waaw sa riccu ci li nga xam ne moom nga gàttañ lu ci wàllu yàlla rawatina bam la baddilee ci wàllu xam-xam santoo ko nga ñëw di ci sànq nga sànq nga ciy sànke ginnaaw ba nga sànkoo topp sa bakkan wal iyaadu billah aadana allahu min hada yal nañu borom bi xam loo xam-xam yal nañu xam loo ngëneelu xam-xam li yonent bi saa saa wax te yal nañu borom bi may ñu teg suñu tànk na ko yonent bi saa saa tege woon te du tejjeeku tarfatal ayn